waaw mooy am kër goo xam ne day yaatu day yaatu ba nga man ci xam nga dëkku ci pukkus daa metti <laughs> waaw dëkk ci pukkus waaw dafa metti lool waaw waaye sanadun aalim sanad boo xam ne nit ñu nekk sa diggante yonent bari saar saam dafa néew waaw nga xam ne njuumte yi ci lay gën ak def def lay ci lay gën a mën a wàññeekoo te tamit jege googu daa am solo waaw kon mu ngi noonee loolu ngir xam ne loolu dafa am solo ku mel ni Seydina Yaxya dinañ ko laaj lii muy wax lii waaw waaw akbar wala mu Yaxya ibnu uh, kii uh, kii uh, kii euh, boroom euh, mooy kii Yahya ibn Ma'in walla Yahya ibn Ma'in pas al-Hafiz Yahya ibn Ma'in la woon wala mbokkam mi ñoom ñaar ñëpp ñuy taalibe Yahya ibn Sa'id ma la di seen sëriñ ñoom imaamu Ahmad ibn Hanbal kon li la bëggoon wax fii mooy xam-xam ci salaf yi mooy lii ak tamit ci ñu baax ñi ba léegi ci diine moo tax bépp waxtaan bu ñu naan waxtaanu diine la ñu ñëw fa waaja di nettali ay anecdotam waaw lorsque j'étais au nangam ak ak Serigne Diou bañ fa nee ba léegi wax koo xam-xam waxoon naa la ko fi taayee ñun wolof yi lu bari li ñu jàppee xam-xam en fait moo du xam-xam en tout diine du xam-xam waaw bu dee ci diine wala du xam-xam nettali loolu du xam-xamu diine waaw ndeysaan keroog bañ demee foofee waaw suñ bi sax yónni woon na ci sama tànta ne ma demal nga ne ko ak naa sama tante daal di waajal mbooloo ya jigéen ñi keroog fanaanaluñu di yàq rek di tomb rek di yàq euh, bon après gars yi di fattasu di daanu ñenn ñi di jàpp ne fii mu ne ma ne en tout cas loolu bu dee ci diine l'islam loolu di du xam-xamu diine anecdote la nag boo xam ne man naa jariñ ña koy wax <laughs> waaw lu ñu ne amul njariñ du tout te ña koy wax waaye loolu ci diine l'islam loolu du diine du xam-xam di ñuy wax waaw al ilmu maa qaala naasu maa qaala fiihi naasu haddasanaa xam-xam dëgg mooy li nga xam ne nit ñi dañ naan haddasanaa waaw nettali nañ waaw kon loolu la moo tax Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu bi mu ñëwee mu ne kon liñ doon wax fépp foon naan la waxtaanu diine la nga ñëw fekk fa ay waxi kasaw kasaw wala sax ñu ne la ci alxuraan wax waaye waa ji di waxi tojaange loo xam ne maîtriser wu ko alhamdulilah parce que wax ci alquran ça veut dire tamit nga maîtriser li ngay wax ah. am na yoo xam ne dañ naan ci alquran la ñuy wax dëgg lañ aay la ñuy yor mais ni ñu koy firé ak ni koy jànge loolu mais c'est pas ay hadith yoo xam ne ñoom ñu ñëw di ko waxe ñoom ñoom ni ñu ko déggee wala ñoom fa ñu ne waaw fa ñu ne gox ba ñu ne dañuy xalaate mu koy firé hadith yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam delluwul ci waxu saxaaba yi da ko solo nan lañ ko déggee woon. ak borom xam-xam yi ko toxal nan lañ ko déggee yoonam newu ci bu koy waxe moom ni mu ko xalaate kooku ndax ay hadith lay wax mais ni mu utiliser hadith yi baax waaw moo tax Seydina Abdallah Abdurrahman ibn ne lii ngeen di waxtaane inna waxtaane am naa ci xam-xam Allahu akbar lan mooy xam-xam mu ne sami'tu dégg naa xam-xama ngoog <laughs> rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam billahi sahaaba yee xam ñun xamuñu tus <laughs> xamuñu dara la dañuy xam-xam loo <laughs> waaw mu ne am naa ci xam-xam waaw sami'tu rasulallahi dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan idha sami'tum bihi bi ardin bu ngeen déggee alwaba épidémie rawatina fii ñun peste bi lañuy wax bu ngeen ko déggee te épi waxoon nañ la peste bu nekk épidémie la waaye du épidémie bu nekk mooy peste bu ngeen déggee épidémie peste moom bii bi ardin ci benn territoire benn suuf benn terre ah benn gox fala taqdamu alayhi bu leen fa dëgmal di dem waaw bu leen fa dëgmal di dem de waaye wa ida waqaa bi arda waaye bu rotee moom épidémie du dalee wàcc ci benn gox fala taxruju firaran min wa antum biha wa ida waqaa bi ardin wa antum territoire benn suuf fekk ne yéen a nga woon foofee fala taxruju bu leen génn ca suuf soosee firaran minhu ngir daw épidémie boobee lii laa dégg man ab Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ci yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi Allahu akbar waaw <laughs> eh, waaw waaw te benn affaire am na hadith bi mooy hadith bi ci Imam An-Nawawi teg mooy hadith Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma tuddoon nañ ko ba ñuy jataay bële kene moom solo lu mel nii ba ñuy jàppee ne xadis benn xadis la te ñu ne mukk nekkee xadis say naa Usaama bi mu ngi ci kanama <laughs> moom ci woppam say naa Usaama même kaddu yi la ne moom moo digg yonent bi saa salaam fekk say naa Usaama comme niñ koy waxee jaruñu ci agsi léegi nañ bàyyi ba bii ñëw parce que boo boolee xadis boobu bii tax bi ji day gën kii te bii jëlal nañu temps ba pare waaw waaw léegi moom fekk même kàddu yi la wax fekk Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas la doon waxal radiyallahu anhu bi ko nettali ki nga xamante ne waxu yonent bi saa saa naan idha sami'tum bit-ta'uni wa bit-ta'un te moom loo xewoon sa bu ngeen déggee peste bi bi ardin fala tadxuluha bu leen dugg ci suuf soosee wa ida bi ardin bu rotee ci benn suuf wa antum biha fekk yéen a nga fa minha bu leen fa génn waaw allahu akbar allahu akbar kon xadiis baa ngi nii waaw mu ngi noonee <laughs> lii nag kon xadiis baa ngi nii imaamul xaafiz an-Nawawi mu ne fa hamida allaha taala Umaru mu ne Seydina Umar radiyallahu anhu bi mu déggee lii Seydina Abdurrahman ibn Awf ah radiyallahu anhu maa daal di wax ah mu daal di sant yàlla ba mu dëppoo. li mu xalaatoon ne loolu lay def décision bi mu jëloon mu dëppook la yoneen saa jàngaloon <laughs> mu sant yàlla kan umaru xalifa bi ti sayyidina umar radiyallahu anhu wan saraf mu daal di jël yoonam daal di wéy dellu madina ala saakiniha afdalu salati wassalaam allahu loo ci jànge kene sayyidina umar amul kenn koo xam ne xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yépp mu nga fa yow moo ëppoon xam-xam ci saxaaba yi jamonoom moo doon seen kilif te lii xamu ko woon waaw gisoon nañ fi beneen hadis buñ gisoon fii ci bi bi ñuy wax ci wàllu nuyoo yi bi Seydina Abu Muusa xar yi ñëwee ah daldi yëglu ci Seydina Omar radiyallahu anhu fekk Seydina Omar jàppoon waaw Seydina Omar radiyallahu anhu daal woon jàpp ñetti yoon mu daal di dem yoonam waaw ma mu daal dem yoonam léegi Seydina Omar daal di koy woolu mais woolu leen ko mu ñëw mu ne ko non damaa damaa yëglu ñetti yoona ah. waaw. Euh, euh, léegi euh, yow comme que dégguma kenn wax ma dara ma dem ndax loolu la ñu yoneen saa salaam jàngaloon ma Omar ne ko nag lii nga ne yoneen saa salaam moo ko wax di nga indi ay seede ñu la ko seedeel walla dinaa la aw ñaatuka <laughs> waaw waaw dinaa la mesital ci sama yar bii ba mu dem fekk Seydina Abu Muusa fekk yi nga xamante ne nii mooy waa lamsaar yi ñu ngi toog ci jataayu Seydina euh, kii euh, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ñu wax ko ne ko kan moo ay seet Seydina Abu Muusa ne kan moo may seedal lii ndax Omar kat damaa ñëw wax ko ne ne saa saa mu ne mu dëgg yoon di lu seede Seydina Ubay daal di reetaan ne kenn du ànd ak yow lu dul ko gën tuuti ci ñun waaw ne <laughs> hein Euh, kii Seyna Abu Sa'id al-Khudri na ko demal ànd ak moom Seyna Abu Sa'id daal di dem wax ko lu yeneen saa sala wax waaw Ubay ne yow Omar <laughs> ah bul nekk di sonal euh, kii saxaabaay yonent bi alayhi salaam <laughs> Seyna Omar ne ko subhaanallah <laughs> abal Mundir non loolu taxuma woon a jóg de damaa bëggoon damaa dégg mi rek bëgg mu gën a leer waaw kon lii la waaw. mooy loolu xamoon nañ ne loolu xam-xam boobu amu ko woon te moo doon xalifa ay jullit bii itam amu ko woon parce que ku ci amoon te mbooloo mi fi newoon Seydina Abu Ubayda boole ko ci Seydina Ibn Abbas boole ko ci ak mbooloo yi fi woon ñoom ñëpp kenn déggu ci woon dara mooy muhaajiruuna yi yooyee mu woo woon di leen déglu amuñ ci woon xam-xam ci yeneen saa buñ ko amoon dañ koy wax mu jeex. kenn dootu nekk ko nekk sujet de discussion gis nga ñoom ni ñu fan la ñuy discuter ak luñ moom kay daa fekk amuñu ci waxu yonent bi sa salaam alxuraan bu leer wala waxu yonent saa salaam bu leer buñ ko ci amee ja kenn du discuter ci dara waaw waaw loolu kenn du ci discuter ñoom loolu lañ xam moo tax gis nga Seydina Abdurrahman ibn Awf mi bu fi ne woon wax ji yépp ay woowal ma ñii wëkk ñee doonu ci woon am moo tax bi ñuy wax Seydina Omar gis ne li mu bëggoon a jëfe sax loolu moo dëppook yonent saa salaam daal di jàngale mu daal di sant. fa hamida allahu taala waaw Umar Seydina Umar radiyallahu anhu daal di sant yàlla wan saraf radiyallahu anhu mu daal di dem waaw may war a ne nekk fi naan xam-xam bi yëpp ci diw la nekk loolu waxin kese la képp kuñ koy wax loolu waxin kese la sinon sahaaba yi ñoo leen raw fuuf te amul kenn ku ci peegoon lépp te tamit leneen am leneen luñ ci mën a jàng mooy Seydina sa euh, kii Usaama new fi woon parce que Seydina Usaama moom xadiisam bi nga ne ci yoneen saa sallam la ko déggee kon bu fi newoon wala boog mooy dafa bu fi newoon li li daloon Seydina Abdurrahman ibn Awf moo ko dal mooy amaana moom bi muy ñëwaat daa fekk Seydina Abdurrahman ibn Awf ñëw na ba pare voilà waaye tamit am na leneen luñ ci mën a jànge mooy Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu amaana moom tamit nekkul woon ci ñii parce que euh, euh, bu ñuy gis hadiisu euh, Seydina Usaama bi ci imaamu Nawawi teg radiyallahu radiyallahu anhu mooy dafa am benn waay bu ñëw laaj Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ci wàllu pest bi wala épidémie bi bu amee fenn mu ne ko man mii maa lay tontu Usaama di nettali Sey am na boo xam ne Seydina Sa'd boo ne Usaama lan nga dégg ci Yonent sallallahu alayhi wasallam muy wax ci wàllu peste bi mu nettali ko wala rek ñu ne xew-xew Seydina Usaama boobu daa xewoon avant avant avant xew-xew bi lii mooy cas yi possible waaw <laughs> kon lii lu leer la. nekkul maa jiit wala maay diw maay boroom xam-xam bi maay sëriñ bi lépp luy xam-xam yone saa saa daa nekk ci man waaw lu lu ëpp nag bu nekk ci yow ci lañ koy waxe noonu rek ci wàllu tajwid euh, euh, taj euh, taj tajawuz voilà mais ça ne veut pas dire que koo xamante ne lépp ngi ci moom am na yu ko rëcc ak koo man di doon moo tax Seydina Omar bi mu déggee lii radiyallahu anhu ci Seydina Abdurrahman ibn Awf mu sant yàlla daal di radiyallahu anhum daal di dellu léegi nag xadis bi imaamul Buxaari euh, Nawawi mu ne rahimahullah muttafaqun alayhi mu ne xadis la boo xamante ne ni ah ah mooy imaamul Buxaari naka noonu al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo léegi est-ce ñoom dong solo ñu ne la déedéet alimamu Maalik ibn Anas moom nag ci Abdallah ibn Amir ibn Rabi'a Amir <laughs> Amir ibn Rabi'a <laughs> doomam ji nii en jamono yeneen saa sal la juddu Abdallah ibn Amir <laughs> Amir ibn Rabi'a moo waxoon wax ju tàng ko quoi moom mi eh, eh, Abdallah bi la yaayam Abdillah keroog bi ñuy gàddaay euh, Makka nekkoon Makka waroon a dem Éthiopie quoi ñi njëkk gàddaay dem Éthiopie moom mii kii woon waxoon ne <laughs> euh, fekk euh, ah, ah, kii kii waay dafa demoon Amir ibn Rabi'a di waajal lu ñu yóbbu Éthiopie quoi dem di toppatoo yenn bagaasam bàyyi fa soxnaam si quoi Makka lañ ne woon léegi Seydina Omar gis leen gis ñoom ndeke dañoo waajal bay waaj dem Seydina Omar radiyallahu anhu mu ngi nekkoon yéeféer quoi ah <laughs> daal di ñëw ne kii ne leen waaw ah ne woon waa yaa umma abdillah fan ngeen jëm ah fan ngeen jëm yow yow umma abdillah mu ne ko dañuy génn laa wax dem yée nañu xoñoñal sonal ñu ah ah li nga xamante ne nii mooy eh, eh, ci suufa yàlla si di màkk ba ma nuñ fee jaamu yàlla zaada allah tashbiran a takriba ñu déew nag dem ci dëkk boo xam ne foofu dinañ ñu jàmmal Seydina Omar ne ko sahibakumullah yal na borom bi ànd ak yéen léegi nag kii eh, léegi bi bi amir bi ñu ñëwee soxna si naan ko eh tey boo gisoon Umar ibn ñëw na fi sànq eh, gis naa daal ci moom ak nooy ci wàllu diine ji lislaam bi mu ne ko kan da koo mere ba tuddul turam waaw mu ne laa yuslimu alladhi ra'ayta hatta yuslima hatta yuslima himaarul Khattab <laughs> da koo mere ndax lim leen doon sonal mu ne ko gis nga jaarul sax ci turam gis nga ki nga gis sànq naan ay wax na fii nga jàpp ne ay dara gis nga kooku ah? du tuub lu dul mbaabu xattaab di baayam tuub xam nga wax ju ñàng la tuddi te biir <laughs> fekk mbaabu ki nga gis sànk du tuub <laughs> waaw nag jàppoon nañ non non Omar moom c'est moom kii moom kii kii kii kii diine la bañ ak waa diine <laughs> mais bon borom bi gis nga radiyallahu euh, euh, subhanahu wa taala mooy def lu ne moom nag imaam euh, Maalik ci moom la jaar imaamu Nawawi kii al-Bukhari it indi na ko tamit ci yoon boobu voilà mu jaar ci ma euh, Abdallah ibn Yusuf mu mu ne xabaare nañu Malik mu jële ci ibn Shihab moom mu jële ci Abdallah ibn Amir mu ibn Rabi'a radiyallahu anil jami' kon hadis bi buñ ñëwaatee liñ doon wax mooy rawahu al imaamu Malik solo woon na ko waaye na ko noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi waaye al imaamu Abu Dawud as-Sijizi as-Sijistani wa rahmatullahi ala al daal na koy solo al imam al-Bukhari dañ lay wax càllale bi jaar rek euh, après alhamdulillah et on avance insha allahu tabaraka wa taala euh, euh, ñaar yim ko indi parce que imam al-Bukhari ci ñetti bërëb la ko indi indi ko fi mu ko njëkk indi hein mooy kitaabu tibb baabu maa yuzkaru fi ta'un waaw foofu la ko njëkk indi après mu indiwaat ko indi ci bon dajale ñaari euh, euh, version beneen version bi moo bi jaar bii càll bii ñuy gis tamit ci Malik imaam Malik la jaar mais ci beneen jaarul ci Amir ibn Rabi'a bi ñu doon wax sànq Abdallah ibn Amir bokk radiyallahu anhuma ah après mu indi ko feneen ci kitaabul xiyal baabu ma yukrahu min al ihtiyaal fil firaar min at ta'un voilà foofu indi na ko foofu nag mu jaar ci euh, Abdallah ibn Maslama mu jëlee ci Malik an ibn Shihab mu jëlee ci Abdallah ibn Amir ibn Rabi'a anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xaraja ila Sham falamma jaa'a bi sargh voilà comme bi léegi nag mais ci guddaayam comme ko borom Riyad bi indee loolu moom mu ngi ko indi kitaabu tibb juste ginnaaw hadiis Seydina Usaama bi ñu war a gis bii di ñëw inshaa Allah mal imaam al-Buxaari kon kitaabu tibbi baabu maa yuzkaru fi at-taa'uun mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf mu ne nettali imaam al-Buxaari Abu Abdillah suñu sëriñ di Abdullah ibn Yuusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah génn àddina 210 rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa Maalik mu ne ki ñu xabaare mooy Maalik di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan Abu Abdillah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 mu jële ci koo xam ne frère Seydina Omar bi moo ko juróon voilà nga ne Seydina Omar daa woon frère ma ne waaw Zayd ibn al-Khattab ak Fatima bint al-Khattab <laughs> Zayd ibn saxaaba la frère Seydina Omar la woon ñoom ñoo ñoom la frère la ak ndaw sax nga xam ne mooy do mooy mooy soxnaay Fatima di soxnaay euh, kii euh, Sa'd ibn Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom moo doon denc sëru Seydina Omar ah radiyallahu ta'ala anil jami' kon kii Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Umar al-Madani al-A'raj rahimahullahu ta'ala ah, génn àddina am nañu ne vers les euh, années cent dix jàpp côté yooyu quoi ah, wallahu ta'ala a'lam an Abdillah ibn abd an abdillah ibn abdillah ibn al-Harith ibn Nawfal mu jëlee ci koo xamante ne kii mbokk yonent bi la saa salaam di abdallah ibn abdillah ibn al-Harith ibn Nawfal ibn al-Harith ibn Abdil Muttalib al-Harith mi nga xam ne magu abdillah mi jur yonent bi alayhi salaam di doomi Abdul Muttalib ñoom ñaar ñëpp mooy maamu kii voilà moom mii mu ne woon koo xamante ne mooy Abu Yahya al-Qurashi al-Hashimi al-Madani rahimahullahu ta'ala abu yahya euh, euh, euh, amoon na ay frère ishaq ak awn ak muhammad rahmatullahi ala al jami' génn àddina la quatre-vingt-dix-neuf bokkoon ci waa waa waa ahlu bayti al mustafa salawatullahi wa salaamu alayhi abdullah ibn abdullah ibn al harith ibn nawfal ibn al harith ibn abd al muttalib radiyallahu anil jami' an Abdullah ibn Abbas moo ko jëlee koo xam ne maam la ci moom mi Abdullah ibn Abbas euh, ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf voilà ibn Abdi Manaf parce que maamam di al-Harith moo tolloog al-Abbas ibn Abdil Muttalib te al-Abbas ibn Abdil Muttalib bi moo jur Abdallah mi nga xam ne mooy ibn Abbas alors que Abdallah ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Nawfal Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib Nawfal mooy tolloog Abdallah ibn Abbas mooy ay cousin lañ waaw teg mooy maamu Abdallah bi Nawfal boobu jur ku tudd al-Harith Harith boobu jur ku tudd Abdallah Abdallah boobu jur ku tudd Abdallah mi <laughs> voilà voilà am na léegi kon mu jëlee kon an Abdillah ibn Abbas di Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi Abul Abbas euh, euh, euh, al-Makki al-Madani at-Taifi voilà gane àddina ci embargo ba trois ans avant gàddaay bi génn àddina l'an soixante-huit fële ci bulaadu ci Taif euh, radiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xaraja ila ash-Sham hatta idha kana bi-Sargh laqiyahu umara'u al-ajnad Abu Ubayda kon mu ngi noonu kanta limamu voilà lii kaddu yi nekk fii daanaka pratiquement moom la imaamu Nawawi daal indi imaamul Buxaari yi waa imaam Muslim it naan na ko indi noonu imaamu Muslim ñaari benn bërëb la ko indi dajale ñaari version hmm? moom al imaamu Abul Husayni voilà mu ngi ko indi kitaabu salaam baabu taa'uun wa tiyara wal kahaana wa nahwiha mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Yahyaa nettali suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya at-Tamimi la ci teg muy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali al Abu Zakariya an-Nisaburi al-Khurasani at-Tamimi ñi ne Hamim Qaril rahimahullah di Rayhanatu Nisabur gane àddina 142 génn àddina 226 rahimahullahu ta'ala qala mu ne qara'tu ala Malik mu ne jàng naa ci Malik gis nañ ko sànq ne Malik Euh, mi nga xam ne mooy imaamu daaril hijrati an ibn Shihab gis nañ ko sànqaan Abdul Hamid ibn Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab moom itam gis nañ ko fële voilà ne la mbokk kii la Zayd ibn euh, euh, frère Seydina Omar bi mooy maamam an Abdillah radiyallahu anil jami' an Abdillah ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Nawfal lool gis nañ ko mooy ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Abbas ñu jëlee ko ci kaw muy ibn Abbas al-Habru al-Bahru radiyallahu anil jami' anna Umar ibn al-Khattab kharaja ila Sham hatta idha kana bi sargh bi sargha laqiyahu ahlu al-ajnadi Abu Ubayda ibn al-Jarrah wa ashabuhu voilà kon mu ngi noone walillahi alhamdu wal minna kanta bii sax bu imaam muslim bii euh, kaddu yii la imaamul Buxaari euh, kii imaamul Nawawi indi ndax bu imaamul kii bi euh, Buxaari bi amul wa kaana Umaru yakrahu xilaafa côté boobu indiwul loolu loolu noonu ci xadiis bi loolu kese la indiwul foofu loolu la ñu wutee imaam muslim nag moo ko indi te loolu lañ am ci Riyaad bi mooy mise en opposition boobu que ne Seydina Omar bëgguloon di wuteeg ki nga xam ne mooy Seydina wa Mawlaana ah ki xamante ne nii mooy oh, oh, oh, Abu Ubayda radiyallahu taala anhu kantaalam ci yokkoon muy riwaaya ba nga xamante ne mooy bi jaaroon ci Ma'mar ah bi mu ne woon wa qaala lu aydan ara'ayta annahu law ra'a al-jadba wa taraka al-khasba akan akunta mu'ajjiza waaw <laughs> waaw qaala naam qaala fasir idan qaala fasaara hatta ata al-madina fa qaala haadha al-mahill aw qaala haadha al-manzil inshaa Allah kon xadis baa ngi nii muy xadis boo xam ne bu rëy rëy ay njaaxiñ la bu royo royo ay njaaxiñ la léegi nag kon euh, léegi ginnaaw taxrij bi nii walilah alhamdu wal minna mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne leer na waaw te xadis bi ñëw ne foo xamante ne nii mooy ci nu mu gën a gàtte waaw waaw mooy imaam muslim na ko imaamul buxaari na ko imaam muslim ginnaaw bi ñu indee gudd bii dañ cee teg bi jaaraat ci imaam Maalik bi jaar ci Abdullah ibn Amir boobu da koo gàttal am na Umar xaraja ila Shaami radiyallahu anhu falammaa kaana bi Sarh balaghu anna al-wabaa qad waqa'a bi Shaam fa axbarahu Abdurrahmaan ibn Awf mooy di ko tënk. te Seydina Umar dafa génn doon dem Shaam bi mu àggee Sarh mu jote ko ko ne ah peste ba mu ngay sévir mu ngay def ay ravage biir biir biir Shaam jugaan na fa. mu ne Abdurrahman ibn Awf Seydina radiyallahu anhu ibn Abd Awf Abu Muhammad radiyallahu anhu génn àddina li nga xam ne mooy la 32 ci xilaafatu Seydina Usman radiyallahu anhuma kene anna mu nettali ko xabaare ko anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal ida sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi wa ida waqa'a bi ardin wa antum biha fala taxruju firaran minhu waaw mu ne dégg na leen sallallahu alayhi wasallam mu ne bu peste amee wala épidémie amee ci gox bu leen dëgmal ca foofee waaye bu fa amee wàcc fekk yéen a nga fa bu leen fa génn ngir daw ko bu leen fa génn loolu lépp a shaykhaani ku ci nekk bi nga dee bu guddi bi teg nga ci moom jaar ci Abdallah ibn Amir radiyallahu anhuma wa radiyallahu anhuma léegi al imaam an-Nawawi nañu xool imaam nawawi kon balaa lool ma ne lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi ñu nekk voilà léegi nañu xool lëkkaale bi mooy leer na Seydina Abdurrahman ibn Awf daf ñoo dafa xamal hein li nga xamante ne nii euh, mooy euh, li yonent bari saa wax ci sulbul mawdu nga xam ne mooy dëgg-dëgg sax laaj bi mooy li tax li ñuy laaj mais bu bees amee fenn lu ñuy def loolu Seydina Omar to peste bi am na fee nu ñuy def yonent bay saar saar ne bu ngeen ko déggee peste ak épidémie mu am fenn bu leen fa dëgmal bu leen fa dem di dugg kon mooy Seydina Omar kon li nga def noonu noonu loolu la yonent saa saa wax waaye bu leen fa fekkee bu leen fa génn ngir daw ko kon kay leer na baabu karaahati teraguñ teraal xuruj min baladin loolu waxoon nañ la nag problème yi am génn ka bi ci gën a garaaw mooy di daw dogalu yàlla waaw ba pare problème bi mooy waa ji day daw jàpp ne waaw man kay bu muccee alhamdulilah du ne yàllaa ko dogal naan o man kay saay bu ma demul woon ba léegi gaaye faatu yépp ci ma roboon nañu ma ma ne ci ñuñ doon rob ci laay bokk léegi nag mu jàpp ne moom mbir mi moom moom moom ak décision la moo tax moom mu mucc fàtte ne yàlla waaye bu dee dafa dem dégg fenn fu am test ma dugg fa bu fa duggee daan euh, après caali da koy dugg ay waay bu ma yëgoon de bu ma yëgoon dañ fee dugg ay waay lii de de moom doy na waar ay waay dañ maa waxoon waaye damaa dëgër bopp lii de doy na waar ah nangam ak ki nangam <laughs> ah Allahu akbar nangam ak i nangam te loolu lépp nekk loo xamante ne nii lu garaaw a garaaw la lu garaaw wa garaaw la. waaw allahu akbar allahu akbar hmm? loolu loolu lu garaaw la léegi kon euh, lii day wane li nga xamante ne kon mooy tere gi nekk ci lii leer na nañ yonent ba ne saa saa wax waaw waaw xaris bi nag ñenn ñi dañ naan bon dafa am leneen luñ ciy jàng entre at tawakkul ak al ihtiyaat